yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati tawba di suuratu baraa'a di suuratu alfaadixa walillahi alxamdu walminna ak turiñu waxoon an baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim attaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ixuuna alraakicuun assaajiduuna alsaajiduuna alaamiruuna bilmaaruuf wannaahuuna an ilmunkari walxaafiduuna li xuduudillah wa bashiri lmuminin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ñi nga xamante ne ñoom la digoon dig yu rëy yoo yële waxoon ci laaya bii ñu génn te ñoom la jëndoon ñooy ngëm yàlla yi seen bakkan yeeg seen alal yi kene dinañ am àjjana mu nekk dige boo xam ne borom bi dara warul moo ko war lool boppam ne dina ko matal de mu ne at-taa'ibuuna ñu nga xamante ne nii ñoom la borom bi dig yooyu te ñu nekk ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yu mat yi mu ne attaayibuuna ñooy ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi dellu ci li nga xamante ne nii mooy ci seen borom tabaaraka wa taala di ko tuubal alaabiduuna ñooy ñi nga xamante ne ñoo koy sellal jaamu giñ koy jaamu di ko jaamu fu nekk alhaamiduuna ñooy ñi nga xam ne ñoo koy sant assaa'ihuuna ñooy ñi nga xam ne ñooy woorkat yi de arraaki'uuna ñooy rukoonkat yi as-saajiduuna di sujoot yi kat yi gis nga julli ni mu amee solo borom bi daal di tudde raaki'uuna saajiduuna te loolu lépp waaye saajiduuna seen xol yi tamit day sujoot mooy dañuy toroxlul seen borom di topp ay digalam tey sori ay tereem al na nekk aji digalaakoon bil ma'ruufi ci njekk ak diiney borom bi yiw wannaahuuna te aji teralaakoon la dañuy tere anil munkari ci lu wuteeg ñoom te mooy li nga xam ne baaxul te santut walxaafiduuna li xuduudillah te ñooñu ba léegi ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy wattu li nga xamante ne mooy dexelu yàlla yi yim neen tere ay tereem du ñu ñëw di ko bëtt de di jaay ne am nañu daraja yu tax ñuy wane fule di def lu leen neex ci diine yàlla ji déedéet suñu borom ne wa bashiril mu'minin dëgg te daal di bëggal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam al way ngëm yàlla yi ma diggi mu ne maa kaana linnabi léegi nag fii nii laay bii nii am na ñoo xamante ne nii comme ne sax imaamul Buxaari xadiisu Seydina Saïd ibn euh, euh, Musayyib boobale mu jële ci ci baayam nga xam ne saxaaba la woon radiyallahu anhum nettali keroog bi nga xam ne ci la Abu Taalib di génn àddina bi nga xam ne bàyyi tex la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo ko yoroon ginnaaw bi Abdul Muttalib bi génnee àddina di baayu Seydina Ali Seydina Jaafar ak Seydina Aqil banu abi taalibin radiyallahu anhum ba muy génn àddina léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam abdallah ibn abi umayya daal di fay nekk nekk mu radiyallahu anhu ndax mujj naa tuub ak abu jahl yonent bi alayhi salaatu naan ko yaa am mooy sama baayteex daal di wax benn kàddu rek boo nee laa ilaha illallah ci laa lay ram moo ëllëg ci sama kanamu boroom abu lahab abu jahlin ak ki nga xamante ne nii abdallah ibn abi umayya nekkoon grand frère la woon ci yaay ummu salama radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndax mujj na tuub moo abdallah ibn abi umayya ñu naan ko a targhabu an ummati an an an an millati abi taalib ndax an millati abdil muttalib naan ko a abu taalib da ngay dégg waxu gone gi mooy wala boog da nga fay bàyyi daal yow sa diine yi maam ji ah di di di dugg ci diine ji ba loolu la mujjee wax nee na suñu borom daal di wàcc lii xan naa waxoon na fële innaka laa tahdi man ahbabta mi am na riwaay boo xam ne suñu borom da ne maa na lin nabi bii la wàcc ne amul mooy warul de te waru la nekk li nabi ñeel yonent bi alayhi salaatu wassalaam walladina aamanu ak ñi nga xam ne ñoo gëm an yastaghfiru lil mushrikiin ñuy ñaanal njéggal ñi nga xamante ne ñooy way bokkaalekat yi walaw kaanu même bu nee ne dañoo nekkoon ñoom ñoo ñëlee ulil qurba ay way jege ñaale lañ min baadu ginnaaw bi nga xamante ne maa tabayyana lahum la leen leere annahum kene ñoom ashaabul jahim kene ñoom waa jahim lañu léegi nag loolu lañ ne mooy loolu tamit fii la wàcc <coughs> sauf que al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi dafa soroo ci al imaam Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu daa fekkoon benn waay ci Medina doon benn waay boo xam ne da doon ñaanal ay waajuram boo xam dafa génn àddina mais ci kéefër mu koy ñaanal mu ne ko mais yow nit dina ñaanal koo xamante ni yéefër la woon ab jullit ko ñaanal mu ne ko waay yow waaw lu tax parce que yonent mi alayhi salaatu salaam ngoog di ñaanal ki nga xamante ne nii ab yéefër la woon mooy Abu Taalib daal léegi nag suñu boroom daal di wàcc lii day wàcce lii daal mooy laaye bii nii ñu ne kon lool day wane ne kon foofu la wàcc waaye lu mu ci man di doon dañ moo tax al imaam al xaafis mu ne li lu wóor moom mooy ba mu xewee ca Abu Taalib suñu borom daa wàcce woon innaka laa tahdi man ahbabta loolu moom wóor na kene foofu moom comme nit ñëwee ci saxiix imaamul Buxaari waaye ne ko yow doo ku la soob voilà bëggoon nga Abu Taalib dugg ci diine lool waaye nag faatoowul ci ngëm yàlla loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër kanta xadiisu al imaam al xaakim bi rahmatullah alayhi ne al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaam ah sa baay tëx bi kat kaddu bi nga xam ne moom nga ko doon laaj ne ko mu wax wax ko moom waxu ko nga ne waxu ko da moom dégg naa ko mu koy wax mu ne ko waaye man dégguma ko man yonente bi aleyi salaatu salaam loolu noonu xadis boobu wérul xadis boobu moom wérul parce que dafa am majhul boo xamante ne bu ci nekk kooku du saxaaba voilà mooy loolu mooy problème bi looloo tax manoo koo gëndale ak di ko di ko comparer ak xadiis yi nga xam ne quand même ci Sahih Imaamul Buxaari la ne jaar ci Seydina Saïd ibn kanam mu jëla ko ci baayam que ne Abu Taalib noonu la génne àddina ak xadiis yi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne Abu Taalib ki nga xam ne moo gën a le gën a le ki nga xamante ne mbugal ëllëg nit la koo xam ne mooy dañ koy solal ay ca ay dàll yoo xam ne ci safara la muy baxal yuur gi kooku mooy gi gën a woyofle mbugal ki nga xamante ne mooy ëllëg yawmal qiyaam te kooku am na riwaay yuy wane ne Abu Taalib la loolu mooy ba daanaka ba Seydina Abbaas ne ko waa lan nga jariñ sa baytex bi moom de doon na la kii de doon na la jàppale bi law aar mu ne ko budul woon man mu ne bu dul woon man day nekk fa gën suufe ci safara waaye mooy moom loolu laa ko jariñ mooy yonent ma ne saa sam ram ne ko quand ba nekkul fa nga xam ne mooy fa gën suufe ndax moom li ma xam ci yonent ma ne saa sam daanaka mbindeef keneen xamu ko woon waaye teewul moom mu daal di gërëm mujj daal ak pression yeeg yooyu ak nekk ci côté yi nit ñu bon comme ni mu bone booy su rawati nag jamonoy génn àddina euh, abu abu jahlin mu bon mi moo fa newoon ak abdallah ibn abu umayya moom mujj na tuub radiyallahu ba tax abu taalib ni mujj wax mooy ci diine yi baayam lool moom moo lay yem de millati abi abdul muttalib mooy daal ñoom daal moom diine ji dugg ci daal même bu dee ne xam na ne yonent bi alayhi salaam lu mu wax dëgg la loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaye nag Abu Taalib lii ñu defal alayhi salaatu wassalaam dafa rëy rëy rëy moo tax it nekk fi tout le temps naan waa mu nga safara déedéet loolu moom du lu rafet voilà nekkul mooy dañu ko wax nii parce que dañoo nekk ci loo xamante ne laaya boo xam ne dañu ne am na ci riwaaya bu yu nem looloo tax mu wàcc looloo tax ñu nekk ko fi waaye nit la koo xamante ne nii comme li al imam al al-Hafiz Kathir wax loolu mooy dëgg que ni Abu Talib de gis nga budul woon ne budul woon ne li alquran tere ñuy ñaanal koo xamante ne nii du jullit budul woon moom moom moom yeyoon na konoonte ñu ñaanal Abu Talib quoi ndax lim defal yonent bi alayhi salaatu salaam waaye nag manuñu lu dul ay jaam lañu lim gërëm topp li nga xamante ne moom lañu suñu borom tabaaraka wa taala daal digal aw kamaa qaala wala ni mu ko waxee moom al imaam al haafiz Imaaduddin ibnu kathir rahmatullahi alayhi ndax lim defal yonent ma lay saa saam dafa rëy te bariwaane jullit bu dund ba faatu ñoo xam ne sax fekke woon nañ jamono ñooju mooy aarewuñu ko woon noonu waaye nag ngëm yàlla mu ëpp kaw mu ëpp doole leneen mooy loo defal ab nitu yàlla ab koo xamante ne même xataa yonent la te gëmoo ko loolu moom ah njariñ la du bari fi de mooy du surtout yawmal qiyaam wallahu taala kon nag kon nag suñu boroom ne kon nag maa kaana <clears throat> wa maa kaana kon nag mu ngoog maa kaana de kon nag wax nañ laay bi voilà kon nag mu ne muy continuer mu ne wa maa kaana st waaw waaw waaw waaja ca kële ah ci sayyidina Ali ibn Abi Talib waxul woon ne Abu Talib bi yonent mi alayhi salaam da doon ñaanal Abu Talib non non non ci eh, hadith imam bi non dafa waxoon ne kii waa se dana si damay ñaanal ku génn àddina kay parce que sayyidina Ibrahim alayhi salaam ci boppam da doon ñaanal bàyyam da bàyyam yéefér la woon moom nag ci lay suñu borom wàcce laaya bi ne maa kaana lin nabi walladina amanu warul ci nga xam ne mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam walladina amanu warul ñuy def de ak ñi nga xam ne ñoo gëm radiyallahu anhum an yastaghfiru ñuy ñaanal njéggal lil mushrikiina ñeel ñi nga xam ne ñooy way bokkaalekat yi walaw kaanu uli qurba même bu dee nañoo nekk seen way jege ñaale min ba'di ma tabayyana ginnaaw bi mu leeree lahum ñeel leen annahum kana ñoom ashaabul jahim ñooy waa jahim mooy gi nag comme que waaja daa lay woon ne wayow ah, Seydina Ibrahim da doon ñaanal baayam alayhi salaam woon suñu boroom nag di leeral nag ne wamaa kaana istighfaaru ibrahim kaa ma leeral leen wamaa kaana te nekkul woon de istighfaaru mooy ñaanu njéggal seydinaa ibrahim li abihi alayhi ba mu doon ñaanal baayam azar illaa lu dul an maw'idatin lu dul ab digle woon boo xam da ko koo digoon mooy keroog gisoon nañ ko ba muy dem mu naan ko wax jurni maliya mu ne ko dinaa la ñaanal sa boroom te suuratu maryam alayhi salaatu wassalaam mu naan ko sori ma jóge fii ba mu ko meree ca laaya ca xarum ya nga xam ne seen yàlla yu caaxaan ya ba mu ko kiiwee léegi mu ne ko sori mata bu ma la gisati mu ne ko dinaa la ñaanal dinaa la ñaanal jéggal sama borom loolu nag mu ko digoon looloo taxoon mu ne woon looloo taxoon mu defoon ko moom la naan illaa lu dul an mawidatin dafa tukkee woon ñaan njéggal goog ci ak dig goo xam ne moom la ko digoon iyaahu ca moom falamma tabayyana waaye loolu ba mu ko leeree nag lahu ko ne moom baayam annahu ko ne moom baayam aduwwun lillaahi noonu yàlla bu fini la parewul ngir génn ci yéefe kéeféer gi mu nekk ak mii mu ne tabarra minhu ca la seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di sete ba wet denc moom set wet comme ni ñu ko gisa woon ci suur <coughs> saar buñ doon wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ca suuratul mumtaxina gisoon nañ ko mu ne kon inna ibrahima dëgg-dëgg seydinaa ibrahimu alxalilu alayhi salatu wasalaam de la awwaahun waay waay nit la koo xamante ne nii aju delluwaakoon la koo ji nit la koo xamante ne nii kuy delluwaa kool la ci boroom bi bare lu muy torox lu ngir borom bi da di ko ñaan haliimun nit la koo xam ne aji muñaakoon dëgg la ku leweta ngoogu moom alayhi salaatu wassalaam wa maa kaana allahu te borom bi nag nekku fi nag li yudilla nekk koo xam ne day sànq man ay nit ba'da id ginnaaw bi mu leen bi mu leen gindee hatta ba kera yubayyina lahum maa yattaquun lu dul mu leeral leen li nga xamante ne nii moom lañuy ragal <clears throat>